bismillaahi rrahmaani rrahiim lil fuqaraa ah, innama sadaqaatu lil fuqaraa innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masaakiin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 zakat yi ñeel yi mu ne innama sadaqaatu lil fuqaraa zakat yi ñeel na lil fuqaraa yi ñeel ñi nga xam ne ñooy wayi ñàkk ñi wal ak ñi nga xam ne ñooy miskin yi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 waaw ci jihaad la jëm am na nag wax koo xam ne jëli nañ ko ci riwaaya ci al imaamu Ahmad ibn kë kënee xujjaaj yi ci lañu xujjaaj boo xam ne ah, koo xam ne daa war day aji mais dafa ñàkk kooku mën nañ ko cee jox comme li ndax loolu riwaaya buñ jële ci nettali buñ jële ci Seydina Abdallah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 yoroon sa gëléem gii de xamal ne mu ngi ci yoonu yàlla comme ni nga xam ne noon la ko al imaam alxaakim an-Naysaburi solo waaye amaamoom al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhima loolu wax la ci Hanaabila yi ñoom ñoo ci dugal zakat ne aj te loolu luñ jëlee ci al imaamu Ahmad mais sinon boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim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 waaye nag ah, léegi xam nga am na lii laa la doon wax xam nga waxoon naa la ne hein ah, waxoon naa la ne gis nga <laughs> pàcc yi nii yépp ñu gis hein ah, yi yépp ñu ñu ñu ñu ñu xam ne moom lañ gis muy alfuqaraa wal masaakiin walla muy way ñàkk ñi nga xam ne amuñu dara way miskiin yi nga xam ne am na lu ñu yor ca kaw lañu waxoon mais matut ku ci nekk danga soxla wal aamiliina alayhaa ñi ciy liggéey ah wal mu'allafati quluubuhum ñi nga xam ne dañ leen di jox ngir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 qawlun baatil baax na ah, al imaam eh, ibnu Qudaama ci al Mughni ak ñoom al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhim a'immatul maalikiyya yi tamit xanafiyya yi boo demee loolu lañ la wax fii sabilillah mooy ci yoonu jihaad waaw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 am na ay wax yoo xam na yu tuumaange ñuy nettali di ko nettali xam nga ku mel ni xam nga maa loolu wax bi ñuy gis euh, affaire euh, mais yooyu wax yooyu ñu tuum ñu tuumaange yooyu ci ñu contemporain gi koy gis léegi ñuy jéem xool ci salaf yi ak nit ñi nga xam ne mooy boroom xam-xam yu yàggee ana est-ce que am na kenn rek wala ñenn ñoo masoon a wax lu niroog loolu loolu ku xam ku xam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 mu ne la innahu la taxillu ah li ganiyin wala li qawiyin muktasib daganut koo xamante ne mooy mu wax ñi nga xam ne en plus aaya bi wax lu leer wa fi sabilillah fi sabilillah loolu ñun xam nañ ko aaya yu alquran yu bari yu naan fi sabilillah lan lay wax mais jihaad lay gi jihaad lay wax yonent bi alei satu salaam ci wàllu xadis bañ ko waxee al rajulu yuqaatilu shajaa waxoon nañ ko kero wal rajulu yuqaatilu li yura makaanu inda an-naas wal rajulu yuqaatilu hamiya fa man fi sabilillah biñ ko ah diw de xeex ngir li ki kii di xeex ngir euh, fi mu bokk kii parce que dañ ñoo waaye ñun ñooy diw gi ngir jàmbaar kii ngir ñu gis ne moom ndekete c'est un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 mu ne xoola mu def benn kii ma alayhi al madhahibu al arba'a fi hadha al waxam la ñuy ah. mu ne ma li nga xam ne ittafaqa d'accord na ci dëppoo na ci alayhi al madhahibu ñeenti madhab bi di madhabu xanafiya yi maalikiya yi shaafi'iya yi ak xanaabila ak xanaabila yi fii hadha al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 sabilillah la dugg ci lu ñu mais ci lu ñu dong ci lu ñu dong deux mashru'iyati sarf min az-zakati li ashkhas al bi khilaf as-sarf li masalih al-jihad wa ma wa mu'iddatihi fi mu ne deuxième xam ne d'accord nañ ci mooy yoonaluk possibilité loo xam ne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 jawaazi sarfi zakati fi jihaatil xayri wal islaaxil aama min binaa'i suduudi wal qanaatiri wa inshaa'il masaajidi wal madaarisi wa islaaxit turuqi wa takfiiril mawtaa wa naxwi daalik. ah. wa innamaa ibwu haadihil umuuri alaa mawaarid baytil maalil uxraa minal fay'i wal xaraaji wa xayrihaa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 aklu amwaali naas bil baatil la waaw mooy lekk alal ñi ci caaxaan ngay fay loo xamante ne nii waa ji dara la la garantirul tus te tamit mooy da fay bu dara xewul xoolal gaa yi bu dara xewul dara waaw mais bu dara xewee gaa gis nga effort ñëwaat sax mais yépp yaa koy def mel ni ñoom daal seen bureau lañuy togg ji yow yaay presque lépp.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 wa binaa'il xusuun ak tabax tata yi fortale wa imaaratil masjidi ak defar jàkka yi li anna qawluhu wa fi sabilillah amun fil kulli ndax kat waxu moom dafa nekk loo xam ne lu général la ci moo demee ci tafsiru imaam al-Fakhr ar rahmatullah mu ne lii di nga ko fekk al-Qardawi lim ci teg mu ne walam yubayyin lana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 mu ne fa dallat hadihi al ibaara ala jawaazi sarfi zakati fi insha al jusuuri al jusuuri wa turuq wa islaahiha fa hiya sadaqatun maadiya ay jaa'iza wa maqbuula mu ne lii nag wane ne kon mooy eh, ci bitiwu apparence lii ñu toxal ci Seydina Anas ak Seydina Hasan al Basri radiyallahu anhuma mooy ne kon eh, ci biti nii day eh, expression bi day wane possibilité wu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 boo ko jëlee sax bu ñu waree Qafaal euh, imaam al Qafaal li wax sax bu ñu ko jàppoon dañ naan la waaw kay mais loolu loolu lañ naan qawlun shaad loolu mooy qawlun en plus yow mënuñu wax sax kan moo ko wax waaw qaala ba'du naas am na leen ci nit ñu waaw loolu ci boppam toxal boobu est toxal boobu mën naa dindi li nga xam ne ñu wóor ñi ñoo ko wax xam nañ xadiis xam nañ xadiis ñu naan qaala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 li an euh, bon bokkul loola baax na noonu mooy euh, loolu loolu euh, mooy li nga xam ne moo aju ci koo léegi nag am na beneen masala fii hein mooy waaj yi nga xam ne day waajal day waajal ngir voyage yi moom te amul nag est ci la loolu xanaa bi lay ñoo naan no kii Shafi'i yi ñoom ñoo ne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 léegi daal mooy ci kaw noonu kon mën nañoo yem noonu waa ah. voilà mën nañoo yem nii ba jotaay bii di ñëw insha allah ñu war a gis yi ñu wax noonu ah. mbir yi nga xam ne moom la ñoo wax nii léegi nag kon baax na nii ah. kon masala yooyu la gis noonu yooyu yi nga xam ne ñooy